al imaam al Mubaarakfuuri ngir tëj parce que lii léegi àtteem ñu ne la non loolu ak hadis bi c'est pas pour ñëw di wax àtte bi àtte bi dina ko indi ci hadis bi ci te tegu <laughs> al imaam al Mubaarakfuuri rahimahullah mu wax ne ngir lii nii yeneen saa daal di définir wax ko. nga xam ne dinañu laalaaleel it yow li ngay laaj te tamit leer na ci biir ndax yore saasam bu ne tudd sa mbokk ci loo xam ne du ko neex loo xam ne mooy fii ghaibatihi loo xamante ne dafa absence loolu ci boppam joxe na xaw na joxe àtte ci loolu baaxut ndax riba lu la nga xam ne moom la wax ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakarihtumuh gisoon nañ ko ci aay ba ñuy tàmbale est ce que wala yaghtab la tàmbale ba'dukum ba'da te bu mu jëwu leen na ci yéen leneen li wala kenn ci yéen keneen ayuhibbu mu laaj leen ndax bëgg ngeen ayuhibbu ndax bëgg na ahadukum kenn ci yéen an ya'kula muy coob di lekk lahma akhihi suuxu mbokkam maytan fekk dafa génn àddina comme niñ ko joxoon misaal ba ñuy ubbi bunt bi ba ñuy gis laaya yooyee faatu nga dem sulli ko dagg ay cëram am loo ci dagg def ci sa mbuus daal di dem daggaate daal di jël sa diwli nag sa yëpp daal di koy saaf wala daal di koy dugal sa fuur jënd sa mayonnaise ak say say say yooyu ah say moutarde ak say soble daat di tàmbalee lekk wala yaazu billah xam nga loolu ñaaw la waxoon naa la boo koy suñ kay ne saa yow ñu ne ne mel ni danaan waaw kay ngeen xam ne yéen ñépp a ko ñaawlu ci aada xamal ne bu ngeen ko ñaawloo ci aada ci sariya li gën ñaaw te mbugal mu tar la ci borom bi di ki nga xam ne mooy def loolee waaw waaw kon nag fa tarixtu mu yéen ñépp a ko bañ kon nag bañ bañ geen ko ci aada nii rek bañ leen ko nag ci sharia ndax loolu moo ëpp doole waaw moo ëpp doole fuuf waaw léegi mu ne kon loolu xam nañ ne kon lu xaram la lu baaxul la sauf que il fallait yore saa sallam leeral wala yaxtab baatukum baax baax loolee ana lan mooy alxiiba dëgg-dëgg ba jaam yi xam ko bañ cee tàbbi te lu ñu ko yëg waaw min haythu la yashurun tàbbi ci koo xam ne du ñu ko yëg al imaam an-Nawawi kii al imaam al Mubaarakfuuri di toxal waxam waaw hmm? ah, mu ne fekk bi ginnaaw bi ne bi maa yakrah nag imaam al Mubaarakfuuri sharh bi ñuy sara uh, Tuhfatul Ahwazi muy ci Tuhfatul Ahwazi sharh Jaami' at-Tirmidhi mu ne bi maa yakrah nag mooy bi maa law sami'ahu la kariha mooy uh, bu nee lu mu bañ loo xam ne du ko neex ko mooy mooy loo xam ne bu ko déggoon mooy liñ la waxoon wala mu yëg waaw mu ne qaala al-imaam an-Nawawi na i'lam xamal anna al-ghiibata gis nga jëw min aqbahil qabaa'ih waaw waaw mettre en garde affaire bii nii mooy gravité mooy ci kabaa'ir la bokk ci bàkkaar yu mag yi la bokk waaye nag dafa nekk loo xamante ne ñi ci mucc bariwul de la hawla wala quwwata illa billah ma salim illa man sallamahu allah man ah waaw waaw kenn mucc loolu ko yàlla mucc la waaw mu ne i'lam xamal ne anna al-ghibata al-kubra jëw moom imaam an-Nawawi rahimahullah min aqbah al-qaba'ih bokk na ci yi gën a ñàng yi gën a ñaaw ci yu ñaaw yi wa aktharuha te gën a bari nag wala wa akthariha intisharan bokk na yi gën a tasaaroo fi naasi ci nit ñi jëw hatta la yaslamu minha illa al-qalil min an-nas ba dem na tasaaroo gi ba di nga xamante ne daanaka ñi ci mucc ñu la ci nit mu ne wa dikruka axaaka bimaa yakrahu aamun sawaa'un kaana fi badani aw diine aw dunyaa aw nafse aw xalqe aw maale aw walade aw waalide aw xaadime aw sawbe aw mashi wa xarakatihi wa bashaashatihi wa abosatihi wa talaqatihi aw gayri daalika aw gayri daalika mimmaa yata'allaqu bihi sawaa'un dakartahu bi lafdika aw kitaabik aw ramazta aw asharta ilayhi bi aynika aw yadika aw ra'sika wa naxwi daalika wa daabituhu anna kulla maa afhamta bihi ghayraka nuqsaanu nuqsaana muslim fa huwa ghiibatun muharrama wa min dhaalika al-muhaakaat bi an yamshi muta'arrijan aw mutata'an aw 'alaa ghayri dhaalika min al-hay'aati muriidan hikaayata hikaayati hay'ati wala hay'atin min man yanqusuhu bi dhaalika Allahu akbar wala muridan hikayata hayati man yanqusuhu bi dhalik Allahu akbar Imam An-Nawawi ne nag gis nga ni mu tasaaroowee ci nit ñi te bokk na li gën ñaaw ci yu ñaaw parce que ni ko borom bi leerale lim ni mu ko melale lool tey ñëpp xam naa ñaa nga fakkari tumu waaw <laughs> léegi mu ne léegi nag wa zikruka axaaka bimaa yakrahu tudd nag sa mbokk ci loo xam ne bu ko yëgoon du ko neex loolu lu jooyu la nag mooy lu yaatu la de sawaa ut moo xam nekk na li ngay li koy tudd fu mu newul te bu ko déggoon du ko neex fii badanihi ci yaramam la xam nga naan man diw man diw ni mu dande waaw man man man diw nii man dënd gi mu dënd jeexal na ma yaramam yi dieel min du ko rang mukk jëw nga ko wala da yàlla da koo bindee mu am benn handicap waaw mooy ci wàllu tànk wala loxo wala leneen ñu ñëw di ko jëwe loolu waaw di ko jëwe ci loo xamante ne nii ngir ay bël ko waaw waaw moom nag moom moom daa mel ni dañ ko dañ eh, eh, daa xulub diw ci xanaa ay bokk yaramam aw diin aw duniyaa aw diini yi ci diineem waaw waajale seen a jub mais nag du koy publicité mbon bi parce que attention imaam dina indi après buntu bii buntu bi nga xam ne li nga xam ne dañ koo riiba li muy bon bon bon bon am na foo xamante ne nii dañ la koy permettre parce que manu la ñàkk waaw parce que maslaha gi moo ëpp doole naan dañuy dañuy dañuy dañuy préserver waa waaw te loolu mooy li nga xamante ne mooy ab varura mooy ginnaaw bunt bii bi ci tegu bi ci teguwaat la mi ngi deux cent cinquante quatre deux cent cinquante six dina ye baabu maa yu baaxu minal xiibati dina leeral foofu moo tax jarul ñu ci ñëw leeral na ko foofu di leeral li nga xam ne li ñuy bon bon bon am na fu ñu permettre bu mën a nekk ndax parce que boo ko deful problème yi muy indi boo tuddul waa ji même bu dee ne lool bu ko déggoon du ko neex mais foog nga def ko parce que sinon man na indi problème bu gën a naa la ci jox benn exemple kese ñu yem foofu waa yoo xamante ni sàcc la waaw wala pédophile la day tëddee gone yi nit ñi xam nañ ko am na dossier bu ñu xam gars yi liggéey xam nañu ñi ñi toppatoo lool xam nañu ko léegi mu ñëw ne déposer ngir ñu recruter ko fenn foo xam ne ay xale lay lay lay lay lay lay kii. lay gérer yow mi nga xam ne kii liggéey assistante sociale yéeg ak assistant sociaux yeeg yooyu ñi nga xam ne ñooy liggéey yooyu yor dossier am xam ko wala côté justice bi bu boobaa yow boo yëgee loolu amoo droit naan ah man kooku c'est que dégg naa ñu ne jëw mooy nga tudd sa mbokk loo xam du ko neex te lool bu ma ko waxee ñi ko nar recruter Euh, loolu du leen neex waa du ko neex kon nag naa bàyyi noonu waa ndax loolu bégg naa déggoo li ci alxuraan ak yoon saa saa ñuy wax dikru ko axaaka bi maa yakrah quoi kon naa bàyyi noonu après gars yi recruté ko quelques mois ñu ne am na xale yu mu doon tëdd foofu yu mu doon nangam yow nga foog bu boobaa est que loolu yaakaar na ne mooy garder réputation waajoo xam ne lu bon la nekk. bañ koo siiwal ca ñaŋ ëpp lool mooy wax ko ñaŋ ko war a wax pas ñëw di ko wax ci mbedd yeeg ci télé yeeg ci rajo yi loolu dafa xaraam ah. non lu noonu ne masala xam ko laaj loolu dinañ ci ñëw ci foofu sinon comme cadre bii ma la wax li am solo mooy ñii ko nar a recruter ñoom nañu ko mu yor dossier judiciaire am condamnation yi mu am ci loolu bu ko defee ñoom ñu xam ne kii dañ koy écarter ci saa loolu maslaxa googu moo ëpp doole nga naan da ngay jéem a préserver da wattu moom ab deram non non bu boobaa dañ naan la wax ko mu leer naññ waaw mu leer naññ ñooñu te waaye nag maa ubbi li darura yuqaddaru bi qadariha lépp loo xam ne lu xaram la ñu permettre la ko parce que tax tax xat-xat moo am nécessité dañ koy tënk nag ca fa nga ko war a cadre ba nga ko war a waxe moo tax ma ne ñi ko ñiy recruter te sax léeg-léeg obligé bu dee décision bi seen chef a koy jël obligé woo wax ko ñeneen ñi ñu ñuy discuter moom na ko xam chef bi ndax bu ko xamee même ñeneen ñi duñ décider après moom dina leen ma wax ne non waa ji euh, il n'est pas apte pour ce poste gars yi wax mu ne bu boobaa moom itam bu dee ne fu muy foofu na mu demee dañoo obligé ne boo chef bi dinañ d'accord ci loo xam ne c'est une décision collégiale la war a doon mais ki nekk chef moo am droit de veto bi dina mag man na jël décision boo xam ne même bu dee ñeneen ñëpp dañoo gis le contraire moom man na jël lu wuteeg loolu mais à condition mu leeral bu dee loolu la bu boobaa lay leeral ci loolu te ñu ko dégg booloo moomu sëq loolu amuñu droit dem di ko tas feneen loolu foo xam ne dañuy ragal li xewoon moom waa jooju li naroon a xew fii mu xew foofu voilà kon loolu na leer nañ laa wax mu ne kon moo xam ci diineem waaw koo xam ne làmmiñ bi dafa ñaaw walla koo xamante ni nii ah, euh, heure bu ko neex lay julli bu dee ne demoo wax ko koo xam ne mën na koo laaye biir ba mu ñëwaat amoo droit foo dem rek di ko vilipender waaw ah diw na jàpp ne daa sell waaye ah diw di yéen de xamu ngeen waaye ni ah saay <laughs> man naa noppi sax <laughs> ah bi la ah saay de saay saay eh, oh, julleen ah. loolu yaa ngi koy jam ci diineen di ko wax ñoo xam ne ñoom de toute façon mënuñoo régler dara duñu te duñu ko wax dara dañ koy xamal rek nag demit ma it di def ni yow kon ci yaramam moo xam li koy wax ci yaramam la walla diineem aw duniyaaxu wala mbiru àddina waaw ab liggéeyam bu mu am ab métier bu mu am wala chômage bu mu nekke nga dem di bëgg dëkk nii rek waaw kii kii nag ñu amul xel nag lu dem la ko tere yow dem euh, laay bi nga ñëw di ko jëw kooku jëw nga ko aw nafsihi wala boppam mbiru boppam yoo xam ne ci boppam la ne waaw feebar bu mu am waaw boo xam ne bu nëbbu la yow nga xam ko bëggul ku ko wax même sax bu dee ne sax moom euh, ni ñëw fenn an diw diw de problème ah ah ay daal daa feebar bu ko dal waaw waaw léegi yenn yi rek commencé te bëggul loolu mooy secret médical am nga tas ko walla iyaazu billaah loolu xaraam na aw xuluqihi wala xalqihi boo ci wax baax na ci wàllu ay jikkoom loo xam ne du lu feeñ bu dee waa ji nga xam ne mooy biral lu feeñ en public di ko publicité di ñaawal nit ñi kooku moom de toute façon kooku bokk na ci ñi nga xam ne imaam dina ko di zikruma yu baax li nga xam ne dañ ko permettre ci jëw kooku moom moom moom ci boppam moo feeñal boppam waaw ba pare di ko def ci maa tay di def lu xaraam maa tay publiquement kooku taxul ñuy wax kooku moom dañ ko bokk na ci exception yi waxuñu kooku yow kii mooy koo côté jikkoom rafetul waaye euh, bëggu koo wane nag dina vers le tout yow nga ñëw di ko nettali fenn quoi waaw kon loolu wala xalq yi wala mbindam waaw daa am ak laago wala daa am ak ak ak lu ko dal yu mel noonu nga ñëw di ko ci wàllu noo xam noonu lañ ko bindee wala daa gàtt waaw xool diw man kii tungu ni bi mu doon nee bu bon bi wala yaazu billah yow yaay kan bay bay bay bay rabe si nit ñi ci sa kàddu yooyu yow yaa bind wala yàllaa bind yow taay bi nga am ni nga mel couleur bi nga am yaa ko jox sa bopp wala yàlla xala xeesalkat bi dangaa jàpp ne yaa jox sa bopp loolu <laughs> bi la yàlla bindee ni ñuul mel ni da nga ko ne manoo jël say poman dindi rocc sa yaram wi def ko bu xonq mais nooyu mujj rëccu ngay mujj te yal na tàngoor yi nga xam ne suñu réew yi nga xam ne ci tàng la dëkk nit boo fanaan boo yeewoo maara dayum si ku fa jege mel ni teen bu nëb walla iyaazu billaah <laughs> loolu boo ko ayibalee ci lool walla di ko tudd lool foo xam ne du ko neex jëw nga ko aw maalihi wala alalam waaw man de fasam wii fasam wu loof wii man di diw xanaa du du du jox fasam wi dara la wala wala magasin wam bi rek man di magasin wam bii poussière bi mu poussière nangam ak nangam boo ñëwee mbuut yaa ngay jàll ah way way moo salte waay <laughs> loolu jëw ko ko aw waladihi wala doomam xam nga lii gaa yi bari duñ ci bàyyi xel surtout côté bi jàpp nañ ne diw mooy diw rek mais li takk ci moom doom ji nag ñëw kër jàmbur waaw te ñu bari ñu mel ni waa ji bu leen seen waajur yi di yar doom jay def dara ñu naan ma bàyyi ko xale la xamul dara après bu demee nag man de kër diw laa jóge ay diw doomam yi ni ñu buccati ko ñooñu ñoo ñàkk bi yar man gone yoo yee walla yaa billah yaa ngi koy jëw waaw yaa ngi koy jëw parce que yaa ngi tudd loo xam ne ci moom la takk ci loo xam ne bu ko déggoon du ko neex tey soo ñu jóge léegi ba mu koy yar sax loo wax bàyyi ko kii gone la walla yaazu billaah ñoo ñoo gën yées ñoom mu ne aw waali yi wala waajuram waaw ni mu soqee ko am diw de baayam baayam baayam a yées walla yaazu <laughs> ci loo xam ne du moom itam eh, ndax bu dee baayam a ko def yow mi ñëw di ko ayibale baayam quoi waaw waaw ah, baayam ak a may non baayam way baayam nangam ak nangam baayam ni mu lu kooku mooy pas allemand ci kaa bi tàng diine gaa kii baayam loo jóngu ko jónga waaji mais baayam <laughs> waaw aw walidi aw zawji wala soxnaam waaw yow dooy demee kër jàmbur wala boog demoo sa sax waaye xam ni jëkkëru jàmbur wala jabaru jàmbur diw euh, euh, leur couple c'est c'est une catastrophe waaw man ñun xaw ma nañuy def mën a sëy jëkkër ji sax tane na waaye soxna si jabar ji la hawla wala man de ñoom ñoom xaw ma na nga kooku yal na ko yàlla gaaw génn ci sëy boobu sëy sëy bu bon boobu ndaw soosu nga xam ne jeex yow jëw nga nga tamit yaa ngi koy ayibale jëkkër jabaram waaye vice versa côté bi tamit boo ñëwee di ayibal soxna si soxnaay jàmbu jëw nga ko aw xaadimihi wala xattaa ki koy liggéeyal bindaan ma mu am booy ba koy liggéeyal surga ba mu jël waan man surgaam bii man ni mu yéexe ay way diw surgaam bee yéex dina neex de waaye bala mu laa toggal dara moom nga xawat diye ak tiif fa lay nekk di kot koti ci waañ wi waay waay mi moo yées waay <laughs> voilà jëw nga waaji non seulement jëw nga waaji mais bi parce que moom est-ce bu ko déggoon nga woy loolu dina ko neex <laughs> Allahu mu ne aw saw bi wala ay yéreem mooy liñ doon wax moo danda kii yéreem yi <laughs> moom suñu ñoo ci gën a <laughs> parce bu ñu gisee nit ñu bari ci ñoom loolu nag du loo xam ne eh, am am ŋàññ la waaw mooy ay observatrice lañu bu ñu la gisee rek photographier nañu la lépp loo sol xam nañu li mu mel xam nañu kii boo nee boroom marinière ba rek bu jaune ba ñépp xam ngay wax te bari na man loolu def naa constat bi lu bari góor ñoo xam ne ñoom itam noonu lañ mel comme femmes yi lañ dañuy seetlu yooyu lu bari mais ñoo lu bariwul ci góor yi ni mu baree ci jigéen ñi waaw bari na góor ñoo xamante ne boo ñëwee fenn bu buñ demee fenn nga kii soxnaam naan ko wala rakkam wala kenn naan ko mooy ki soloon di naan daa ah, man nag yooyu wax dëgg yàlla seetlu ma nag ku sol dara ak kum sol alors que loolu c'est mu dal ab femme ab femme booy wax kasol nangam rek ak mbooloo nañuy bari bari moom xam na kan ngay wax ndax lan ba mu nee tël rek ba mu gisee gars yi na te dañoo am kii mémoire visuelle <laughs> mooy mu leen yàlla may loolu nag mayu la ko ngir nga dem di jëwwaay déedéet boroom bi defalul jaam benn xéewal ngir mu ciy moo yàlla loolu amul léegi nag kon bu boobaa nit ki boo ko ay ayibalee aw saw bi ci yéreemam ci la waaw waaw yéreem boo ko ci ay ayibalee loolu ci la yére yu gàtt nii waaw ñi xanaa seen kër daa taa man yu cëkkam yi muy sol ak man benn man man yére benn meloom yi man ay couleur vive rek lay sol man daal bu ko gisee rek xeetu indo yooyu la may jox rek man xaw ma kii ku ko dal rek aw masihi wala na muy doxe waaw mooy gaa yi nga xam ne jàpp nañ ne ñoom ñooy modèle yi ku romb nag ñu daal lay dugg waaw wala loolu du ko romb nii mooy man nañu toog mais xam gisul nañ diw man di gisul ni muy doxe kii doxe na mii mooy man doxi dox di laccar laccar rek yaa layaam layaami nii ay way diw wax leen ak moom waaye yow mi koy wax bu doo wax ak moom <laughs> ci loo xam ne noonu la ko yàlla bind noonu la mën a doxe wala koo xam ne daa am laa ko di di soox man man ah wala la soo xam gerek di ko ayibal loolu daa xaraam jóngu ko wa xarakati yan ni muy yëngoo buy dox na xoolal man buy dox gis ni seetlu ngeen diw ndox kii nangam ñi mi bopp bi ak ni muy nangam loo xam ne nit ki noonu da ko yàlla bi ne tabian la noonu la mais ak ñu ci wàlli doon lool jëw nga ko waaw ak wa bashashatihi ak xar kanamam gu nay waaw ak ni muy bu kontaanee ni muy kiiwee mais nga wax ko ci dans le cadre ayibal ko man muuñam googu min ni muuñum jum boy woyu moom man man diw même bu kontaanee sax njuuma la lay jox man daal <laughs> ay ay yéen seetlu ngeen ko <laughs> walla yàlla wa abusatihi ak bu bu ñëkkalee xar kanam bu meree gis nga diw bu meree <sighs> yàlla nan bu la yàlla wañ diw xool na boppam ci seetu <laughs> walla yàlla wa yi ak buy yàngee hmm, kontaan kii mooy kii nag nekk raje yooyu yëpp nga koy wax mais dans le but eh, ayibal aw ghayri zalika wala yeneen yi du lii ñu tudd mimma yata'allaqu bi yoo xam ne dafa lëkkaloog nit ki sawaa'un moo xam nag zakartahu yii nag moo xam nga tudd ko bi lafzika mooy li ma wax nii nga ne diw wax ak sa làmmiñ sa kàddu aw kitaabat wala nga bind ko nga bind nga comme léegi jël sa SMS waaw waaw ah, je viens de waaw ah, y'a diw qui vient de chez moi mais vraiment c'est la honte waaw c'est la honte bind ko nag yónni ah, dix mois dix mois léegi keneen ki dix mois bind gaaw rak rak rak gaa yi ñu yore seen tablette yi seen téléphone yi waaw seen loxo yi di mel ni <laughs> waaw tapé fa ci tëg tëg tëg ah waay waay waay waay snap ma ko wala nangam ma ko yooyu yëpp ci la voilà waaw ci këyit wala ci téléphone wala ci clavier wala yëpp aw ramasta wala ngay junju waaw mooy ngay ngay def ay symbole waaw dessiné lii la meloon xoolal gis nga lii dessiné ko ko gaaw aw asharta ilay nga junju ko bi ay nekka waa ji romb gisu romb nga leen di def yi fii ak sa bët xool leen xool leen ko xool leen ko aw aw yatika walla sa loxo gaa yi ki nga nen eh, daal di xaw kii sa gémmiñ gi noonu nag bu modde ba ak yi leen leen wa idaa ra <laughs> ah, yataxaamazun wa idaa marru bihim yataxaamazun ci lañu aw rasika wala sa bopp mi ci sa bopp mi yëngal bu bi gaa yi ci kaw ngeen daa xool waajaa ngari kii la ngeen doon wax xool leen ko rek moddee <laughs> yàlla yaasu billah loolu mu ne kon wa dabituhu ni ñooy takke daal jëw mooy am na kullama afhamta mooy noo ko man di defe lépp loo xam ne boo ko defee nit ñi na comprendre keneen sa mbokk wala keneen nuqsaana muslimum loo xam ne danga kiy jublu lañ ci jublu mooy wàññi doyadal tuutal ab way wommatu fa huwa ghibatun muharrama loolu moom mooy jëw bu ñu xaraamal même bu dee ay gerte nga waaw ngir doyadal ab jullit wàññi ab jullit mu ne bokk na ci yooyu mu al muhaaka bi an yamsi mutaharrijan mooy aw muta'an aw ghayr dalik mooy ngay jéem a mime naan gaa yi xool leen xaaral ma war leen taxaw leen xool leen jékki waxu léeg-léeg doo wax sax mais ñëpp xam nañ ne diw mooy doxe nii saa jékki jóg ba ñëpp taxaw rek mu jóg di doxe comme noonu ko léegi gaa yëpp tag gaa yëpp wan daada loolu loolu rek jëw la parce gaa yi xam nañu kan ngay wax te li tax nga def ko nekk fi te bu ko gisoon du ko neex loolu ci jëw la bokk ni muy doxeek parce que daal daal amag laago di doxe noonu waaw waaw nekk nga ngay ngay mimi ni muy def wala koo xam ne buy dox ni muy ni muy sëgge bopp bi ni bopp bi sëgge ndax noonu la mel naturellement noonu la ko àll bi nag ngi jóg rek jekki commencé ñu def noonu nag waaw mel ni benn kanaara noonu di wane ne voilà sawaay noonu lay doxe quoi wala yu mel nii ci façon yi nga xaman ni na la ay aati ci façon yi nit ki ñëw ak ni muy doxee ni muy waxe aw léegi leer na wax tamit muridan waaye la ngay def yooyu yëpp liñ ci nam mooy xikaayati hayatin ma yanqusuhu bi zalik mooy di nettali di wane di mime façon boo xam ne ka ngay doyadal ak ka wàññi kookee ci jaare ko ci li ngay def wallahu taala alam kon ñu noonu yi moom doy na sëkk jazallahu anna al imam an-Nawawi rahimahullahu taala léegi nag bii di ñëw insha allahu taala ñu daal di gis hadis bi nga xam ne euh, moo ci tegu boobu foogoon naa ne sax mën nañ ko ci teg mais bon euh, wala nañ ko wax rek après wala ñu yem nii ñu yem nii euh, parce que bi ci tegu ba hadis sayna Abu Bakra bi moom sax moo taxoon ma gën kii ndax hadis sayna Abu Hurayra bu mujj moom bii ñoo niroo la ñuy wax